lisaani maa yajuuzu min al-kadib kon walillaahi alhamdu wal minna bi nga xam ne dañu jeexal ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre bi nga xam ne moo doon deux cent soixante doon wax baabu tahriimil kadib bunt bi nga xam ne mooy wane xaraamal gu ñu xaraamal ay explication ay wax yu sutoon tay wax yoo am ne amul xadis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadis mille cinq mooy xadis bi gën a gudd ci bunt boobee bokk ci gën a gudd sax yu al imaam indi ci téere bi walillahi alhamdu wal minna euh, ñu war dugg ci chapitre bu bees al imaam mu tudd ko comme niñ ko waxe woon dañuy tëj jataay bee ñu génn mooy waa wunt boobu day wax baabu tax tahrimil kadib buntu boobu da doon leeral ne dañoo xaraamal nit ki di nar di wax lu amut léegi est-ce que mook namima gañ gisoon muy ak waaja bi ak waaba jiiba muy ak rambaaj nga xamante ne ginnaaw biñ gisee baabu tahrimil ghiba gisoon nañu baabu maa yubaahu minal ghiba buntu ba doon wax ne dañoo xaraamal jëw muy chapitre deux cinquante quatre gisoon nañ bi ci tegu muy chapitre deux du bi bu tegu benn euh, après deux cent cinquante six baabu buntu maa baax minal ghiba buntu bi wax li nga xam ne ah permettre nañ ko ci wàllu li nga xam ne mooy riba tax namima tamit muy ak rambaaje toxal ay wax dans le but yàq gisoon nañ bu dee ne waxoon na nekkul li nga xam ne mooy maslaha moo ko waral tere buñ tere loolee léegi nag waa ñun kasibu gi nga xam ne ci lañ génnoon muy lu garaaw waaw muy lu garaaw a garaaw waaw waaw loolu nag moom est-ce que permettre nañ ci ay ay dina toll koo xamante ni àdd foo xam ne dañu naan ah loolu de sariya maye na ko ci kaw ah, ah daa am lor moo ko waral waaw kon nag loolu la ñu war a gis nag al imaam nag daal di indi nag ab bunt ngir leeral lii nga xam ne moom lañu ñu laaj bi te waxoon bi ñuy jeexal euh, ci jataay bee nga xam ne euh, moom la génn Allahu akbar euh, mu ne baabu chapitre deux cent baabu bayaani ma yajuuzu min al-kadhib mu ne baabu buntu bayaani leeral maa li nga xamante ne nii yajuuzu daal dinañ koy permettre daal di koy maye te day mën a nekk minal kasi bi ci ay explication waaw waaw <laughs> waaw fi nga xam ne moom dañuy permettre nit ki euh, moom daal di mën a wax loo xam ne wax ju sukkandiku la waaw waaw léegi kon noonu lu tudd bunt bi léegi nag ay imaam ay day day leeral ci ay waxam léegi indil la benn xadiis boo xam ne dinañ ko gis romboon na waaw waaw romboon na wallahu taala alam léegi nañ ko déglu déglu mu wax mu ne i'lam waaw xamal ne xamal ne anna al li nga xam ne moom la ñuy wax ay explication wa in kaana man nekk na asluhu cosaanam bu xaramaa lu ñu xaraamal te yajuuzu dañ koy permettre day mën a nekk fi ba'd al ahwaal ci yenn xaal yi am na condition ay jamono yoo xam ah sharia day maye nit ki wax wax joo xam ne ah wuute naag ni mu demee waaye mu ne la bi shuruutin waaye nag ci ay ci ay charte waaw ah, ci ay chartam nag bul ne ah kon nag comme niñ ko waxe woon <laughs> buñ doon gis xadis yi indi est-ce que kon di yéen bàyyi leen ma rek may expliquer ndax expliquer ndekete yoo gaayee ñoom usaasam ñetti kese ñii ñoo soxor ko waaw koy usaas mi xool ko rek ndekete yoo am na xadis yu ma doon nëbb ko waa <laughs> ba koog man waaye man ma dëkk di expliquer usaas bi ma sonal ndekete explication am na fuñ ko dañ koo permettre ñu ne la ku la ko wax di suróotin nga naan lan wa yow <laughs> ci ay sart laa wax déggoo lim la wax wa in kaana asluhu muharrama mooy cosaanam dafa xaram moom daa dugg ci li nga xam ne mooy al amru ila daqat tasaa waaw mbir mi bu xatee nga xam ne danga nekk ci lor euh, comme ni ko imaam bi leerale dañ koy yaatal wala lan ad darura tubihul mahdura côté boobu la dugg li nga xam ne extrême nécessité la day waral loo xamante ne dañ koo aaye woon doon ko tere nit ki dikk waaw léegi nag al imam mu ne kon bi shurutin nga naan lan fa yajuzu kon ay explication ci kaw yi ñu la wax ne la même bu dee ne cosaanam dafa xaram dina ma ne nekk ci yenn xaal yi waaye nag ci ay charte de yoo xam ne qad awdahtuha jiitu na man al imaam al an moom mu leeral ko leeral naa loolu de fii kitaabil azkaar suba téere ba nga xam ne moom lañuy ñuy waxal azkaar waxoon nañ la fan yi tuddoon na ko jamono yële bañ na lool loolu dañuy wan al azkaar la njëkk a bind lii waaw muy al azkaar al muntaxab min kalaami sayyidil abraar waaye Allah alayhi afdalu salaatu wassalaam téereem bu am solo boobee ci wàllu nit ki lépp lu jëm ci sikkar ay ñaan ñu téere bu bu jar yi téewoo yoo xamante ne yu ñu toxal la ci yeneen bi alayhi salaatu salaam ay asaar ay jeexitalam ak saxaaba yi radiyallahu anhu mu daal di al muntaxab yi nga xam dañ koo tànne génne ko ci waxu sayyidil abrar sangu yi yi salawaatu rabbina wa salaamuhu mu ne ci téere boobu leeraloon naa ko fa foofu nag fi mu ko leeral moo doon chapitre cinq cent euh, bunt bi nga xam ne moo doon cinq cent soixante-huit baabu nahyi anil kadhibi wa bayaani aqsaamihi noonu la ko tudde baabu bunt an-nahyi tere anil kadhibi ci explication ay nar ay wax yu supete wa bayaani di leeral aqsaamihi li nga xam ne mooy ay tàccam waaw dañu wutee waaw loolu foofu la ko gën a leeral waaye léegi nag fii mu ñu koy résumé mu ne wa muxtasaru daalika liy tënk la ma leeral foofee te ubbeeku sama wax ji ni ay explication daa nekk loo xam ne même bu dee ne cosaanam dafa xaraam dina possible ci yenn xaal ci ay charte mu ne wa daalika li ñu mën a tënk daal la nga xam ne leeral naa ko ci téere boo bële daal azkaar anna kalaama mooy wax gis nga wax wasilatun ila al maqasid jottaliku kaay la ngir loo xam ne nit yi ñuy jublu mooy ay objectif waaw booy wax fii mu ne bu ma la fekkee nga taxaw nga nekkub gardien ci benn foo xam ne bala faa nit a dugg fokk mu laaj li ci ndigal bu ma ñëwee wax ji may wax ak yow ngir mën a jàll ngir lan la est ce damaa neex rek ma romb la rek nga waay xaaral ma ma wax ak sawaay après non damaa ñëw wax ak yow ngir lan ngir nga bàyyi ma permettre ma ma dugg fu bëgg a dem waaw loolu misaal la kàddu nag borom bi da koo may ah moom mi nga xam ne allamal qur'aan xalaqal insaan allamahul bayaan albayaan di wax ju leer li tax société yi nit ñi di mën a dund bu kiy waxee ki xam li borom ci keneen kiy wax ñu mën a nekk noonu ci société yi di dund dund bu jaar yoon loolu borom bi xéewalu boroom bi la nee na moo ñu bind ah, ba pare eh, eh, wax ci bokk na ci ay aayam mooy wax ci alsinatiku waaw seen làng yi ni nga xam ne noonu la wutee waaw nga xam ne kii wu ñu wax joolaa mbokki waa conki sil waaw loo wokk ba ca Casamance saa ñee ñu ngi wax li nga xam ne mooy ay pëli fulaadu lañu waaw ñoom ay pëli fulaadu lañu loo wokk ba ñële nekk al leneen ay manjaak ñii di ay gérer di wax gérer waaw ñee di wax suédois ñële di wax mandarin ñële di wax euh, euh, euh, français occitanien breton wak arabi ak lu ne loolu wute googu borom bi bokk na ci màndargaam yi nga xamante ni moom la def ci jaam yi muy xéewal waaye du source boo xam ne source bañanteeg ay jàpp na yow comme que euh, euh, yéen daal bokkuñu langue man sama langue daay wane ne maa la gën déedéet loolu bu ko jàppe noonu mooy yow juum nga boroom di deful loolu ngir loolee déedéet Allahu akbar waaw bokkul ci aaya bi waaye nag suuf ko lool di ku ñi koy xam mooy ñi nga xam ne ñooy ñi yeewuñu waaw wa min ayaatihi xalqu samaawaati wal ard wa ixtilaafu alsinatikum wa fi daalika la aayaatin lil aalamiin noonu la ko waxee ci suuratu Ruum aaya 22 mu ne bokk na ci ay mandargaam yi wane ak coppaa cullim ak kattanam ak sañ-sañam mooy xalqu samaawaati wal ard bind bi nga xam ne moom borom asamaan wal ard ak suuf waaye waxtilaafi waxtilaafu ak wute gu mu wute alsinatikum seen kàddu yi ni ngeen di waxe seen langue yi waaw comme niñ ko waxe léegi wa alwaanikum ak seen couleur yi yooyu ni mu ko defe ci euh, kii yi gàncax gi noonu tamit la ko defee ci biir nit ñi voilà comme ni nga xamante ne loole la ko borom bi tabaaraka wa taala waxe ne alam tara anna allaha anzala mina as-samaa'i maa'an fa akhrajnaa bihi thamaraatin mukhtalifan alwaanuhaa wa mina al-jibaali judadun judadun biidun wa humrun mukhtalifun alwaanuhaa wa gharaabiibu suud mooy noonu la couleur yi ni mu wuute ci euh, euh, montagne yi yi weex yi xonq waaw ñu nga xam dañu muxtalifun alwaanuha am yoo xamante ne dañoo ñuul kukk ak yooyu ak façon ñuul yooyu loolu daa nekk loo xamante ne borom bi da koo def euh, euh, xéewal la waaye nag euh, nekkul loo xam ne comme li ñu wax léegi di bañante moo tax wa min annaasi wad dawaabi wal an'aam muxtalifun alwaanuhu kadhalik innama yaxsha allaha min ibadihi al-ulama inna allah wa min an wax ci montagne yi seen couleur yi ni ñu wutee nit ñi tamit noonu la noonu laa leen binde borom bi ay mbiram moo multifacette multicolore waaw moo tax raciste baaxut waaw Allahu akbar jikkoy iblis ju yées la jàpp ne man daal façon bi ma yor ak ñoom melow maa gën maa ci baax maa ci jaar yoon ku meloo ni man jaaroo yoon baaxoo defoo nangam kasab waaw am na lu rëy lu bon ci iblis luy taxawaalu sa xol bi sittaam abayt neex na la wala naqari la borom bi ne nit ñi tamit noonu la wa minan waaw nit ñi tamit nii laa leen def ñu waddawaat bi ak tamit yi dukkat ci kaw suuf gis nga xar ya xar yëpp niroo nag yëpp ñoo niroo fas yëpp niroo lépp luy dukkat rek gaynde yëpp est-ce niroo seeg bi yëpp ñoo niroo panda yëpp a niroo panthère yi ñoomin seeg ñoomin bukki njuuro est-ce que yëpp a wal anaam waaye jur yi ngeen di yar seen kër yi mooy yiñ wax sànk ñoom xar ah ah nga xam dañuy euh, nekk ci kër yi ñoomin nag ñoomin gëléem muxtalifun alwaano ñoomi tamit seeni couleur dafa wuute kadalik nag comme ni ma leen ko waxe fële lu mel noonu waaye nag li kam mooy jànge li nga xam ne moom la ne ayat daanaka ay aaya lil aalimin mooy al ñooy ñooy ñooy innama yaxsha allah yi ni ñuy duggantee allahu akbar mu ne innama yaxsha allah dëgg dëgg ki nga xam ne mooy ragal yàlla min ibaadihi ci jaamam yi nga xam ne ñoom leen di ci kaw suuf al ulama ñooy ñi ko xam dëgg-dëgg waaw ñi borom bi daal di terale xam-xam ñooñu ñooy ragal yàlla dëgg-dëgg parce que loo xamul noo koy ragale waaw loo xamul noo koy ragale borom bi du ko ñuy peeg wala yuhituuna bi ilmi waaye lim ñuy ciy xamal borom xam-xam bu ne loolu doy na sëkk ngir mu àgg ci borom waaw Allahu akbar kon nag inna allaha azizun ghafuur Allahu akbar léegi bu ñu delloo ci fi nga xam ne moom lañ ne wax euh, mooy <coughs> li nga xamante ne moom la wax ne euh, ci suuratu Ruum waxtilaafu alsinatikum wa min aayaatihi xalqu samaawaati wal alsinatikum wa alwaanikum waaw wuute yi nga xam ne moom la wuute seen kaddu yi seen làmmiñ yi euh, mooy kaddu yi ngeen di waxee langue wa alwaanikum ak seen couleur yi inna fi daalika nekk na ci loolee lii ma leen tuddal la aayaatin ay màndarga lil aalimiin waaye ngeen ña xam kon al imaam an-Nawawi bu la nee muy làkk daa nekk loo xam ne boroom bi da koo def ngir nit ñi di man di jote ay seeni bëgg-bëgg li ñu bëgg ñu koy man di leeral wala li nga xam ne moom la ñu ragal ak loolu mooy maqaasid yooyu mu ne wa muxtasaru dalika kon li nga xam ne moom moo luy tënk wax ji daal mooy anna al kalaama wax ne wax wasila ab jottalukukaay la ilal maqaasid ci yoo xam ne dañ ciy jublu dañ koo soxla te mooy ay objectif fa kullu maqsuudin léegi règle baa ngi jàppal nga takk ko nga xam mbiru kon aqsaamul kadhib yi ma wax fee ca al azkaar ka awal ma tënkal la ko fa kullu maqsuudin waaw lépp loo xam ne lu ñuy jublu la waaye mahmuudin boo xam ne bu sant la bu gërëmu la waaw mooy lan maqsuud léegi attention parce que mahmuudin nañ continuer yumkinu bu boobaa day mën a nekk tahsiluhu nga jote ko bi ghayril kadhib ci loo xamante ne mooy yow am nga lu noobul loo bëgg am nga loo xam ne bëgg nga ko man nga koo jote ci loo xamante ne bi gayril kadibi waaye jaru ngay nar yaxrumu boobaa day xaram al kadibu fii nga ciy nar premier kaawa ngoog jàppal mu ne nag bu ab nañ wax yi àppal yu ñëwaat mu ne wa in lam yakun yum yumkin wa in lam yumkin bu dee mënu la nekk tahsiluhu daal di jote namm namm goo gële illa bil kadibi lu dul nag jaare ko ci nar mooy maqsudul mahmud la ñuy wut di ko jublu tamu mu nekk loo xam ne lu gërëmu la bu dee nag loolu moom ah loolu nag manoo ko amee ci lu dul nara ah, illa bil kadibi boobaa jaaza day mën a nekk al kadibu li nga xam ne mooy explication dañ koy permettre foofee waaw léegi mu ne nag summa ginnaaw gi in kaana tahsul boo xamee lii nag bu boobaa mooy mbir yi day topp rek in kaana al mahsul mu ne euh, in kaana bu dee nekk na tahsilu zalika jote loolee nga nam al maqsud zalika al maqsud yi waaw mubaahan mooy jote loolee nga xam ne mooy al mahmudul bi nga xamante ne mooy nit ñu jublu waaye lu ñu bu dee daa nekk mubaaxan lu dagan kaana al kadibu mubaaxa bu boobaa nar day nekk lu dagan mu ne wayn kaana waajiba bu dee nag loolee ñu jublu bëgg ko jublu ko ngir ut ko lu war la kaana al kadibu bu boobaa explication day nekk war waaw léegi lii dalaa bëgg a wax day topp comme àtte yi lu war loo xamante ne euh, lu xaram la non euh, waaw lu war waajib mu baax lu dagan ak loo xam ne lu ñu sopp ak loo xamante ne yeneen xaram lu ñu sopp voilà mu ngi noonu lu war lu ñu sopp ak loo xamante ne dafa xaram ak lu ñu sit ak li nga xamante ne daa dagan noonu mooy day teg day day topp yooyu voilà léegi nag nañ taxaw bala muy joxe exemple <laughs> après day joxe exemple ci lii mu wax ndax bil amsali yattadixu aw yattadixu almaqaal naam waaw arab yi dañuy wax ne wa bil amsaali gis nga booy joxe misaal yattadixu ci lay leere al al al al almaqaal wax waaw moo tax gis jàngale jàngale katu naxu bi day joxe qaayida bi léeg-léeg ba pare joxe ay exemple leeral waaw gis nañ ko ci xadiis bi ñu génn ñoom Seydina Jibril ak Seydina Mikaayil alayhi salaam la lañu la yoneen saa salaam lañ ko wan mu gis ko dafa lëmu ci moom parce que mu ngi leen di laaj ñii waa ñii ñam la lii lan la ñii ñooy ñam ñu bàyyi ba pare ñu ñëw leeral waaw fii nag côté euh, wax wenn wax ba pare door a joxay misaal mu leer léegi nañ taxaw bala ñuy dugg ci misaal yi nga xam ne moom la al imaam al xaafis wa Nawawi di joxe mooy léegi lan mooy al maqsuudu al mahmuud <laughs> lépp loo xam ne lu ñu jublu la lu ñu loo xam ne lu ñu gërëm la dañ naan la lool mooy waa mahmudu sharana ah non <laughs> mooy loo xam ne sharia moo sopp objectif boobee lu sharia gërëm la lu yàlla ak yonentam alayhi salaatu salaam gërëm loolu la ah sinon wax yow sawaay seenee sàcc lan mooy al maqsuudul mahmudu indahu <laughs> ah. way fii mu ne sàcc bi nga xam ne moom pare na ngir sàcc teg benn palaawam moo benn akut jëm benn waay yoo xam ne ñoom la àndal defut caay-caay wala ñu nekk un groupe de cinq wala de dix un gang bien ficelé et bien modelé waaw ñu yées di yàq ci réew mi waaye ñooñu la mooy seen maqsuud ñoom seen ñoom ñoom indahum ci ñoom surtout bu dee dañoo yàqu seen conscience dañuy dem ba jàpp na ñoom li ñuy def fii dara naw ci parce que quand même alalu ñi ñuy jël ñun boos yi lañuy ñuy jël seen alal après bon def ñuy affaire waaw parce que lu tax ñuy am xaalis fa ñun amuñu wayow lu tax ñoom ñuy am ñoom nanguwul dogal yàlla léegi ñuy justifié seen ñàkk seen caaxaan yooyu ñu nekk seen bonte boobu ci yooyu après ñooñu ci ñoom kon ñoom dañuy jàpp ne non lii bu ma ko defee man maqsuudul mahmuud la quoi non lii moom daa nekk loo xamante ne objectif la boo xam ne bu gërëm la bu sariya gërëm la parce que mooy dimbali nit ñi wala ki ne damay braquer banque wala damay braquer benn commerçant ngir dimbali ñoo xam ne dañoo pauvre ñu nga fee amul lu ñu lekk démb ba tey ma dem jëndal leen ci saakoy ceeb ak yooyu daal di leen nourrir léegi waajooju pourtant moom ci moom ma maqsuudul mahmuud la waaw jubluwaay la boo xam ne bu mu gërëm la mais ma mahmudun inda man indahu ci moom parce que daa xamul loola xamul bu xamoon xam na ne mais daa de mbir yi du demee noonu gis nga ñàkk daa ma sa nekk ci kaw suuf ah. ah non non non attention bu kenn yaakaar ne euh, waaye affaire bi léegi nag waaw déedéet borom bi moo bind àddina bi bëgg mu demee noonu waaw waaw léegi <coughs> kon yow li mahmud mënuñoo bàyyi nit ku nekk muy définir maqsuudul mahmud mooy lan sinon bu boobaa nit nit ñi seen nokk yi wute noonu lañu seeni maqsuudul mahmud di wute parce que inna nafsa la amaaratun bisu waaw ndax bakkan dëgg dëgg diggalaa koonu lu ñaaw la kon loolu kenn mënu koo teg si ah waaw moo tax man koom que man ah bëgg naa dimbali diw yow daal lu ñu wax rek nga ne bëgg naa dimbali diw tax nga def lu xaraam wala nga wax lu xaraam nar ay mbir moo xam nar ci dind nar ci ay wax nar ci ay ay ay correspondance ngir lan ngir nee na ñuy dimbali ni moo xam ne waa ji systématiquement la non amul benn cas bu mu ciy étudier est-ce que cas bi nangam non yoonam newu ci loolu mooy réglam moom daal lenn la ah war nañu dimbali diw wala samay affaire war naa baax ah, lii bu ma ko deful nangam dinaa am bon quelque incon inconformité wala inconfort boobu dinaa ko am du xaw a kii noonu ci man rek sa waay nar ngir am leneen ngir jot ci loo xamante ne ndax loolu du sax àggul sax ci lu ñu loo xam ne lu mu baax la wala lu dagal la wala iyaazu billah yooyu nag loo tax ma al mahmudul maqsud mi al mahsudul loolu mooy mahmudan inda allahi wa rasuli waaw mooy la nga xam ne moom la boroom bi gërëm taala wa rasuli ak ndawam sallallahu alayhi wasallam wala mu nekk loo xam ne dafa dagat borom bi permettre waaw loo xam ne du lu xaram du nekk lu dagat loolu la il faut yooyu leer sinon waxoon nañ la ba ñuy gis hadis bi nga xam ne moom lay tudd ci ginnaaw <laughs> waaw gaa yi dañuy def seeni caaxaan ñëw naan waaye man ndake hadis bi xaw ma ko ba ko xamee nag mu gën euh, dugg ci biir yaw xam hadis mu war laa jariñ nga jël ko ngir wëyal say caaxaan yi nga xam ne moom nga nekk yaa abd ihzar waaw mooy te dëggu na wallahu ta'ala alam léegi kon ginnaaw bi ñu leeralee kon al maqsuudul mahmud googee li ñuy wax maqsuudun fa kullu maqsuudin mahmudin ñu xam mooy lan voilà waaw léegi nag kanta misaal yi dañuy bàyyi al imaam an-Nawawi daal di koy wax rahimahullah mu ne euh, ginnaaw bi mu waxee fa ida xtafa exemple lay jox fa ida xtafa muslimun min zalimin yuridu qatlahu aw axda malahu waaw mu ne wa in ixtafa bu dee daa làqatu daa nëbbatu muslimun ab wammatukat ab wammatul boroomam tabaraka wa taala dém jullit min zalimin ci koo xam ne ab tooñkat la ab tyran la ab despote la wala tooñkat la boo xam ne daa am autorité nag wala am na autorité ca waaja muy tooñ waaw am na daal euh, euh, euh, loo xam ne nii mii moom nekkub tooñkat bëgg tooñ benn jullit waaye mu nekk despot boo xam ne ab njiit la bu réew bu ñàkk yar ba pare ñàkk teggin waaw nga xam ne faat bakkanu nit ñi ak naanum ndox la yemale wala sax mu gën koo woyofal naanum ndox yuridu mu bëgg qatlahu rey jullit boobee aw axda maale wala li mu bëgg mooy kidnappé ko ne ko génneel ma sa alal ji mbaa ma rey la wala jël alalam aw wala boog axfa ah beneen misaal wala boog axfa maalahu waaw moom waa ji mooy jullit bi dafa nëbb alalam wa su'ila insanun anhu waaw mooy daal waa ji li mu rey ko jël alalam wa ax aw axfa maalahu wala mu mu mu mu waa ji denc alalam wa su'ila insaan léegi yow nga xam waa doo jënd bëtu anhu wajaba al-kadhibu bi ikhfa'ihi